sariyatu rajiya wala gazwatu rajiya muy sariya boobu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónnee woon ci riwaaya imaam al buxaari raxmatullah ak abul aswad bim jële ci seydina urwatu bnu zubayri radiyallahu anhum wa ardaahum këne da yónni woon ngir ñu xoolali ko eh, quraysh ana ci lan lañ tooge muy mission boo xam ne dafa dem ngir récolter ay information d'observation pour xool noonu Quraysh bi ci lum newee kanta riwaaya imaam ibn Isxaaq bi mu jëlee ci sëriñam di Aasim ibn Umar ibn Qataadata an-Nu'maan radiyallahu anil jamii moom dane waa Adal ak waa Qaara ñoo fa ñëwoon laajoon alayhi salaatu wassalaam ne ko comme que ñoom dañoo tuub ne leen yónnee ñoo xam ne ci saxaaba yi radiyallahu ñoo leen di jàngal seen diine déggloo leen diine xamal leen shara sharia daldi leen jàngal al quraan gisoon nañ naka lañuy boole ñaari riwaaye yooyu bu dee ne dañuy boole ndax moo gën sinon riwaaye imaam al buxaari bi mooy li gën a wér muy xadiisu seydina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ñëwoon nañ nag ci nettali sariyatu rajiix ba ni nga xam ne ci lañuy gisee gisoon nañ dañ ne woon dañ doon dañ doon permuter affaire yi début bi mais mu gi li gënoon moo doon ñu jël benn comme riwaay imaamal Buxaari bi ba àgg benn bërëb ñu arrêté foofu daal di jëlaat riwaay imaam al euh, Muhammad ibn Isaaq léegi nag ñun jëloon nañu riwaay imaam al Buxaari jeexaguloon nag ba yemoon fi nga xam ne fa jaaye jaayee xubay bu waa Màkka ak ki nga xam ne moom la àndaloon di Zayd ibn Dasina ginnaaw bi ñu reyee ñetteelu personne bi Seydina Abu Hurayra tudd ko waaye waxoon nañ la ci riwaay imaam euh, euh, Ibn Isaaq bi moo ñuy won ne abdallah ibn taariq la woon radiallahu taala an il jamii léegi ñu ngi woon ci riwaay imaam al al muhammad ibn ishaaq rahmatullah alayhi kon ñu ngi woon ba ñëwoon nañ ba agsi fi nga xamante ne nii moom riwaayam dane waa Hudayl dañu ñëw ngir ray leen ñëw yor dañu jékki rek ñi ñu àndaloon ci waa adala qaara ñoom woo bi gaa yi ne ci seen tànt yi yëguñu lurul ñu defee escale fenn ndeke gaa yi yolleeku nañ dem boole leen ak Huzayl bi ñu àggee ci ndoxu waa Huzayl boobu ci oasis boobu di Ar-Raji'a yëguñu lu dul ñu ndar kepp leen ñu gis waa Huzayl ndar kepp leen yor seeni jaasi ñoom it ñu jóg ngir bëgg defendre seen bopp ñu ne leen jarul ngeen di défendre seen bopp ñu ngi waat ci yàlla ne ñun rey taxul ñu leen ñun du loolu mooy suñu objectif du rey leen mooy suñu objectif kon nag jarul ngeen di défendre seen bopp euh, ñun li ñu bëgg rek daa am loo xam ne dañ koo bëgg a lijjanti jote ko ci waa Màkka waaye nag ci yéen ñi lañ ko mën a jaarale loolu gisoon nañ ne Seydina Asim Seydina Marsad ak Seydina Xaalid ibnul Bukayr radiyallahu anhu ñoom dañ ne woon anoo ah ñun ñun moom duñu nangu benn pacte wala di fasanteeg ab yéefér ba faw dara dara gisoon nañ baytee ca Seydina Asim ibn Thabit ibn Abil Aqlah radiyallahu anhu di woon def léegi nag gisoon nañ ne ñoom dañu xare woon ñoom ñooñu bañ rey leen mooy Seydina Asim seydina abu marthad ak seydina xaalid ibnul bukayr radiyallahu anil jamii léegi nag imaam ibn isxaaq kon dane raxmatullaahi alayhi wa an abi bi nga xam ne ci lañ rey mu ne araadat huzaylun axda rasi huzayl bëggoon a jël nag bopp ki nga xam ne mooy Aasim ibn Thaabit li yabi'uhu ngir ñu jaay ko min sulaafa ngir ñu jaay ko sulaafa bint Shuhaydin ah, ma nga xamante ne nii moo nidaroon keroog ah, ca gazwatu Uhud ba nga xamante ne nii ci la ki nga xam ne mooy Seydina Aasim ibn Saabit daldi woon rey ñi nga xam ne ñooy ay doomam moom Sulaafa bint Shuhayl ndax gisoon nañ ne foofu ah kii da ne Sulaafa mooy ci jigéen ñi nga xam dafa bokkoon ci jigéen ñi nga xam ne dañ fa ñëwoon doon xërtël ci ñi nga xam ne ñooy seen. góor ñi ngir ñu dal ci ñi nga xamante ñu ñoo jullit ñi keroog nag ah bokk na ci ñu ñu reyoon doomu sulaafa ñoom julaas boo fàttewoo ak musaafi' te julaas ak musaafi' ñoom ñépp doomi kan lañ woon doomi euh, sulaafa bi bint Shuhayb keroog la Sulaafa bint Shuhay di ñëw bi jamee doom ji mu ñëw teg boppam ci dënnam ne ko sama doom kan moo la jam mu ne ko xawma kan la de waaye dégg naa ko mu naan ko mu naan ma bi may bi may sànni xeej bi mu ngi ma naan xudha xudhu wala xudha wa ana wa ana abil aqlah mu ne xawma kan la de waaye daal ki ma ki ma jam man ki ma jam bi may jam dégg naa ko mu ngi may naan jël ko maa la yóbbante boobu li ñuy wax ci wolof maa la yóbbante boobu jëlal wa nu wa anabnu wa anabnu abil aqla te man ibn abil aqla kon ci la naz nidara woon keroog mu ne bés bu buur yàlla defee mu am mémise ba teg loxo ci bopp Aasim ibn Saabit an tashraba fihi al-xamr këne waay waay fu mu jaar dina ci naan bu boobaa li nga xamante ne nii mooy euh, euh, sàngara loolu nag lañ bëggoon léegi Hudayl nag dafa yëgoon loolu moo tax bi ñu reyee ñoom Aasim léegi nag ñu bëgg a kutt bopp bi dagg ko ngir jaay ko nag sulaafa ndax yëgoon nañ lool jaay ko lu cher ah léegi nag dañ ne woon est-ce na koo defam mbir mujj nañ ci am possibilité mu ne fa manaat fa manaat hud dabro mu ne waaye mujj ñoo koo man ndax biñ ñëwee diñ ko reyee ba pare ñu ne mais lañ ko dagg ay ay ay kii ay gep gep mooy kii nu tudd abeille yooyu façon abe yooyu yu bari ñoo leen songu daldi daldi wër benn protection forme benn protection ci kooram song ñi nga xam ne mooy waa Hudayl gaa yi bàyyi moo tax mu ne fa mana'athu mu tere ko ak dabru gep yi ah! mu ne fa lamma xaalat baynahum wa bayna léegi nag bi ñu bi ñu bàyyee lool ne noo kon nag mënuñu ko nañ bàyyi comme que lii moom moo yamb yi xam nga yooyu bon dañ lay piqué te yooyu man ngi ci jëlee lool man na rey nit sax biñ gisee yamb yi ñu bëgg lool yamb yi ut si leen ñu ne léegi sonal leen lool ñu ne nañ bàyyi ba ngoon nañ bàyyi ba ngoon bu ko defee yamb yi dem ñu ñëw def lool ndax kat lii man nañ ci amee alal joo xamante ne nii waay waay waay amee ko feneen du yomb vendre la tête de de Asim à sa vraie ennemie nag mi nga xam ne mooy Sulafa bint Shuhay ah léegi mais nag ñoom xamuñ woon ne loolu noonu taxul mu mu am biñ ñëwaatee ngoon jot ñu ne nañ ñëwaat ñu ñëw fekk mu ne fa ba'atha Allahu al-waadi fahtamala 'aasiman fa dhahaba bi suñu boroom def ñu ñëw retrouver wuñu retrouver wuñu 'aasim fam ne woon kooram kooram mu ne waqad kaana aasimun qad a'ta allaha ahdan an laa yamassahu mushrik wala yamassa mushrikan abada tanajjusan mu ne nag boo gisee suñu boroom defal li aasim mooy ne dafa nangu ñaanam ndax dafa joxoon pacte buur yàlla ñaan buur yàlla ne ko yàlla na bu ma benn mushrik daldi laal te manit Aasim yal na bu ma laal ak mushrik ba faw loolu waxoon nañ ko taxawoon nañ ci bi nga xam ne ci lañuy gis tarjama moom seydina Aasim ibn Thabit ibn Abil Aqlah radiyallahu anhu wa arda ndax jàpp ne ñooñ dañoo sobewu loolu nag waxoon nañ ci ginoon nañ ci yaatal te ne loolu tekkiwul tamit que ne mushrik manoo ko bu la laalee dangaa war a danga sobewu wala yooyu déedéet loolu déedéet ndax innamal mushrikuuna najas boobu alxuraan di wax loolu najas la fi la aqida ci najasu baatiniya la mooy li nga xam ne mooy najaasa baatiniya mooy loo xam ne ju biir la c'est pas mooy ngeen gëm-gëm seen pas-pas loolu moo moo moo moo moo moo nekk najas moo nekk lu sobew waaye tekkiwul ne yaramam bu toggee togg gi kenn du ko mën a lekk ndax yéeféer la de de de loolu la kon mu ne moom see imaam e, ci riwaa imaam ibn Isxaaq ba léegi mu ne fa kaana Umar ibn al-Xattaab yaquulu hiina balagahu anna ad-dabra mana'at mu ne Seydina Umar ibn al-Xattaab da doon wax bi mu yëgee histoire Seydina Aasim bi wax naa la Aasim ibn Thaabit ibn Abil Aqlah mooy riwaaye imaam al-Buxaari bi Seydina nee nañ la mooy kan mooy maamu Aasim ibn Umar ibn al-Xattaab waaw Seydina Omar dafa am doom ju tudd Asim Asim bii nag mooy maamu kooku léegi bi mu yëgee ne nag Asim bii nii moom Seydina Omar ibn al-Khattab que ne gepp yi yamb yi ñoo tere waa Hudayl bañ mën a dagg bopp bi jaayi ko mu ne moom Seydina Omar yaxfadu llahu al-abda al-mu'min kaana aasimun nadara an laa yamassahu mushrik wala yamassa mushrikan abadan fi xayaati fa manaahu llahu ba'da wafaatihi kama mtana'a minhu fi xayaatihi seydna umar bnu alxataab radiyallahu anhu ne yaxfadu llahu al-abda al-mu'min naka nii rek aasim ah, li tax buur yàlla defal ko lii mooy ne buur yàlla day sàmm jaamam bi nga xam ne moo ko gëm ndax comme que aasim ah, dafa nidaroon loolu bu ko benn moom du laal benn mushrik te bu ko benn mushrik laal ba fow ci dundam mu ne buur yàlla daal di koy protéger ci mushrik laal ko ginnaaw bi nga xam ne ci la faatoo comme ni mu ko protéger woon bu mushrik laalu ko bi muy dund mu ne woon mustajaabu daawa moom seydina Asim léegi imaam ibn Isaaq ne wa amma Xubaybun wa Zayd ibn Dathina wa Abdullah ibn Taariqin falaanu wa raqu wa raxibu fi lxayaati wa aataw bi aydihim fa asaruhum summa xaraju bihim ila makka li yabiicuhum biha mu ne moom imaam ibni isxaaq ñu ngi nag ci tarjama bul fàtte ba léegi tamit en même temps ci tarjama seydina zeyd ibn desina li nga xam ne moom bokk na ci ñi ñu jàpp keroog gis nañ ci waa imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi moom nu mu mujje imaam ibn Isxaaq riwaayam di leen jël nii moo tax ñu ne ci mu ne kanta Seydina Xubayb ak wa Zayd ibn ak Zayd ibn Dathina ak Abdallah ibn Taariq fii la ñuy xamee ñetteelu nit ki nga xam ne moom la imaam al Buxaari tudd mooy riwaaya Seydina Abu Hurayra ne beneen góor kooku moo lii la ñuy xama ne kon moo nekkoon Abdallah ibn Taariq mu ne ñoom nag bi ku faaru euh, Hudayli yi rayee ñooñu léegi bon léegi ñoom ñu wàcc nooy mooy ñoom ñoom moom bokku ñoo ak ñee position ñi ñoom dañ ne duñ jox pacte ab yéeféer ñoom jëlu amuñoon position boobu léegi bi ñu gisee ñoom ñu ray ñoo xam ne ñii moom boo kiiwee mooy noonu lañ lay def ñu daal di nooy wàcc bëgg tamit ne nañ nañ bàyyi noonu xool lan la ñuy def voilà ñu dund xool lan la ñuy def nañ bàyyi noonu bu ñu résister comme que nee nañu duñ ñu rey soxlawuñ ñu daa rek luñ bëgg a lijjanteeg waa ma waa màkk nañ xool léegi ñu nangu mooy ñu nangu defuñ benn résistance gaa yi jàppale fa asaruhum gaa yi def leen ay prisonniers summa xaraju bihim ila Makka gaa yi nag jàpp leen génn ak ñoom nag jëme leen Makkatal mukarrama zaada allahu tashrifan wa takrima liyabi'uhum biha ngir ñu jaay leen foofu la mu ne xatta ida kaanu bi Dhahraan mooy marra marru Dhahraan foofu noonu sorwul Makka sor côté la mu ne bi àggee foofu mu ne intaza abdullah ibnu taariq yadahu min alqiraan summa axada sayfahu wastaxara anhu alqawm fa ramawhu bilxijaara xatta qatalu fa qabruhu bizahraan mu ne nag bi ñëwee ba azzahraan bërëb la abdallah ibnu taariq li nga xamante ni mooy loxoom ci buum yiñ leen yeewoon benn inattention la la la seetlu ci gaa yi mu daldi koy mu daal di tekki ay loxoom ndànk dindi ko jël jaaseem ne nag moom daa dematul gaa yi daal di koy joor ay xeer ba ni ñu nga xam ne noonu lañ koy raye mu ne xabroom foofu la ne gisoon nañ ci riwaay imaam al yi bi ne moom ci saase foofa la ne woon këne euh, non man duma duma du duma du lii mooy premier war après mu ne man gaa yi ne ko nañ dem mu ne dew ma gaa yi rey ko loolu nag mooy li nga xam ne mooy lu gën a dëgg mu ne kantaa Xubayb mu ne amma Xubayb ibn Adi wa Zayd ibn Dathina kantaa Xubayb Seydina Xubayb ak Seydina Zayd ibn Dathina faqadimu biha Makka léegi ñu ñëw jaay leen foofu yóbbu leen Makka nag comme que ñoom ñaari ci des ñu yóbbu leen Makka imaam ibn Hisham nee na rahmatullah alayhi nee na waa Hudayl loolu noonu ñu doon wax naan day am luñ bëgg a jële luñ bëgg a jote ci waa Makka te ci yéen ñi lañ koy jaarale duñ leen rey imaam ibn Hisham nee na dañ leen dafa am ñaari prisonniers yoo xam ne waa Hudayl waa Makka dañ koo jàppoon ci ñoom waa Hudayl léegi nag ñooñu lañ bëggoon a def échange looloo tax ñu ñëw Makka nag daal di jox gaa yi ne leen nag Quraysh léegi jox leen ñu suñu ñaari prisonnier prise de guerre yu mag a mag a ñii ay ay taalibe yi Seydina Muhammad mi leen xeex mi leen doon xeex mu ñu ngi nii imaam Ibn Isxaaq ne fabtaa Xubayban Xujayr ibn Abi Ihaab at-Tamimi xaliifu Bani Nawfal li Uqba ibn al-Haaris ibn Aamir ibn Nawfal mu ne waa Quraysh daal di jënd mooy jënd boo xam ne échange la mooy du xaalis la ñuy joxe d'après selon waxu imaam ibn Hisham mais bu dee imaam ibn Ishaq moom waxul lool moom dañ dañ koo jaay jaay dalee na jaay ñoom dañoo jaay ñaari prisonniers yi nee na Xubayb ki ko jënd mooy Hujayr ibn Abi Ihab at-Tamimi nekkoon aliyewu waa Bani Nawfal moom mu jëndal ko kan Uqba ibn al bul fàtte ne Xubayb ca riwaa imaam al ibn al bi neen moom moo rayoon ah, al-Haaris ibn Aamir ibn Nawfal léegi nag gaa yi jaay ko doom koo xam ne aliyewu doomam doomu kañ rayoon la keroog Badar mu ne ah, wa Abu Ihaab axal Haaris ibn Aamir moom nag li tax Euh, abu euh, kii jënd ko Hujayr bii mooy ne moom papam papam abu ihab moom frère la woon ci yaay moo moom ak moom ak alxaaris bi bi bi xubay bu rey keroog ñoom ñoo bokk ñoom ñoo bokk même kii ñoom ñoo bokk yaay benn yaay li yaqtulahu ngir mu rey ko rey ko comme niñ reyee woon bàyyu jiit bàyyu kii woon bàyyam ndax bàyyam mooy frère bàyyam boo xam ne ñoo bokk yaay ñoom foofu lañ ko jaay ah mu ne wa amma Zayd ibn Dathina kanta Zayd ibn Dathina moom fattaahu Safwan ibn Umayya moom Safwan ibn Umayya moo ko jënd li yaqtulahu bi abihi ngir rey ko ngir jënde ko deewu baayam gañ rey ñaay Umayya ibn Xalaf mañ rey keroog Badar Safwaan ne moom maay jënd Zayd ibn Dasina ngir comme muy moor waa Loa talion ñoo rey sama baay ma jàpp Zayd ibn Dasina rey ko ngir sama baay kon mu ne fa ba'athahu ma'a mawlan lahu yuqaalu lahu Nistaas mu ne Safwaan ibn Umayya bi mu jàppee Seydina Zayd ibn Dasina radiyallahu anhu da ko booleek mooy dabi yeew ba nga dëgër boole kook benn jaamam boo xam ne mu ngi tuddoon nistaas ila Tan'im ñu yóbbu ko Tan'im moo ci biti màkk wa axrajahu min alxarami li yaqtula nee na mu daal di génn nag ci xaram bi mooy ñu génn minal xaram yi kudee foofu ndax euh, euh, Quraysh bëgguñu perpét perpétuer waa perpétrer bo benn rey ab mise à mort ab assassinat fi nga xam ne mooy biir Makka ndax dañoo ormaaloon bërëb boobu même fil jaahiliya ñoom dañu ko ormaaloon léegi nag ñoom bëgguñu perpétrer ab meurtre fi nga xam ne mooy alxaramul makki léegi nan lañ def nan lañ def ah ñu daal koy yóbbu fi nga xam ne mooy at-Tan'im ne Mistaas yóbbul ma ko Tan'im ñu ngi ñëw daal koy exécuter foofu mu ne nag keroog biñ koy rey wajtama'a rahtun min Qurayshin fiihim Abu Sufyaan ibn Harb mu ne keroog bi ñuy rey mise à bi assassinat yu ñu doon assassiné Seydina Zayd ibn Dathina sous l'égide de kii Safwan ibn Umayya nee na keroog mbooloo ci dignitaires Quraysh yi ak waa Quraysh daal di génn dem ci at-Tan'im pour assister à l'assassinat de Zayd ibn Dathina nee na bokk na ci ñooñu abu sufyan ibn harb daanaka jamono jii moo doon sangu quraysh di abu sufyan saxr ibn harbin léegi bi ñu ko tegee ba dara desul lu dul ray ko nag fa qaala abu sufyan abu sufyan ne ko anshuruka allahu ya zayd atuhibbu anna muhammadan indana al'aana makaanak nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik Abu Sufyaan ne ko Zayd mooy ñu yeew ko nag ba dara desul yeew ko mu dëgër ñu teg ko mu des comme boo gisee ni ñuy def euh, peine de mort jamono yi nga xam ne comme guerre mondiale bi gars yi teg nii dóor la bal ñu ko tegee ba ma xam ne dóor koy flèche wala fekk ko ko jam ko xeej mu deewa ci des yeew ko Abu Sufyaan ne ko anshuduka Allah ya Zayd ne ko maa ngi lay ñaan rek dina dagaan ci yàlla nga tontu ma yow Zayd ci lii ma lay laaj man Abu Sufyan mais yow est-ce que bëggoon nga yow sa place bii nga nekk ñu war laa exécuter tey léegi nii léegi est-ce que bëggoon nga Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam nekk sa place bu ko defee moom ñu dóor doxam yow nga fekk yow heure boobu yow heure bi yow mu fekkoon na ci sa njaboot quoi xaala Zayd ne ko wallahi ma uhibbu anna muhammadan al'aan fi makaanihi alladhi huwa fihi tusiibuhu shawka tu'dhihi wa ana jaalisun wa anni jaalisun fi ahli allahu akbar allahu akbar mu ne moom Seydina Zayd ibn Dathina mu ne wallaahi nga ne la Abu Sufyaan maa ngi wàcc yàlla ne naa Muhammad jamono jii jii nii ngay wax nii jamono jii ñu nekk fa mu nekk fa mu nekk biir Medina fa mu nekk xaw ma fu mu ne de mais fa mu nekk bëgguma nekk ab aw xam nga ndég mooy yooyu di jamaate euh, façon xaaxaam la mais bokkul moom ngay gis ci cactus yu mel noonu mu ne bëgguma loolu noonu jam ko boo xam ne da koy lor fekk man ma nekk ci sama waa kër ma nekk suñu waa kër yonent ma saab saab nekk foo xam ne fu sécuriser la mais muy dox ak ak dig jam ko ab dig jam ko lool rek bëgguma waxatuma laa nga naan na nekk sama place ñu dóor doo xam man ma nekk sama fi nga xamante ni mooy samay mel Allahu akbar ñi ñoo fi daa woon seeni bakkan ngir alayhi salaatu wassalaam qaala nee na Abu Sufyaan ne ko Abu Sufyaan nag ne bi mu waxee loolu mu ne maa ra'aytu min annaasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi asxaabi muhammadin muhammada waaw ah alxaqu maa shahida bihi al Abu Sufyaan ne nag wax ci boppam nag en tout cas après mu wax xaw ma ci boppam sax la ko wax wala ci mbooloo mi mu ne wax dëgg yàlla nag maa ay minan naas man de masumaa gis ci nit ñi ahadan kenn te Abu Sufyaan ku bari woon ay voyage la gis nañ moo yor caravane Quraysh yu bari moo ko doon jiite ku bari woon lu doon voyage la mais nee na man de masumaa gis kenn koo xamante ne nii ci nit ñi moo gën sopp muy bëgg kenn masumaa gis ku bëgg kenn mooy nit ku bëgg entre nit man masumaa gis ñaari nit ñu bëggante wala nit ku bëgg nit ba mel ni bëgg gi nga xam ne moom la saxaabaay Seydina Muhammad yi bëgg Seydina Muhammad man de Abu Sufyaan masuma koo gis te kaana rasal kufri bi Quraysh moo jiite woon moo doon la tête de la mécréance en Quraysh moom Abu Sufyaan jamono ji mais pourtant bi ko xubay bi ko Zayd ibn Dasina tontool yi mais du tontu bii rek mais dafa gis ni fu ñu jaar même Uhud gaa yi xoolal rek ña fa des nañ doon paree di bàyyi seen bopp di ngir défendre ko ngir dee déggal kële ba ay naxari duuna naxari ka yaa rasulallah moom au mu xool nan lay rëcce mu naan man sama sama loos bàyyil luy dal rek nay dal sama ndoor du gi teew mu nga muj xoolal ma ñii rek mooy yooyu yëpp da koo gis ñu pare dee ci kanamam dee ngir moom mu dund moo tax mu ne masumaa gis ak lii Zayd ibn Dasina wax mu ne nag wax dëgg yàlla masumaa gis de nit ku sopp nit comme ni saxaabaay Seydina Muhammad yi soppee Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ne summa ginnaaw lool nag li Abu Sufyaan waxee ba pare ak moom mu reculer ñu jox ndigal ki nga xam ne mooy nistaas ah sangam di Safwaan ibn Umayya jox ko ndigal mu daldi rey ki nga xamante ne nii mooy nista mooy Zayd ibn Dasina kon moom ah, noonu lañu ko reye moom Seydina Zayd kon keroog ca Tan'im ah ngir fayoo ci ki nga xamante ne mooy Umayya ibn Xalaf noon lañ ko reye ak gis nañ ñi mu tontu Abu Sufyaan kon nag radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waa léegi nag mu des kan Zayd ibn Dathina kii ginnaaw bi ñu gisee Zayd ibn Dathina moom niñ ko yóbboo Makka ba rey ko kon riwaay imaam Ibn Isaaq baa ngoog léegi ñu ñëw kon ci beneen ki des muy Seydina Zayd euh, Seydina Xubayb ibn Adi radiyallahu anhu wa arda moom kon ñu ñëwaat looloo ñuy yóbbuwaat ci riwaaya imaam al-Buxaari yi bi nga xam ne mu ngi ko jële ci Seydina Abu Hurayra ci baabu ghazwatu Raji' ginnaaw ghazwatu Uhud Seydina Abu Hurayra ne radiyallahu anhu kon ñu ngi ñëw ci ki des muy Xubayba ibn Adiy moom ni nga xamante ne noonu lañ ko rey ah, nee na ñoom kantaa Xubayb bi ñu ko jaayee moom waxoon na la ne dane woon moom Seydina euh, euh, Abu Hurayra radiyallahu anhu dane woon Xubayb moom dañ koo jaay fantalaqu bi Xubayb wa Zayd hatta ba'uhuma bi Makka mu ne Xubayb ak ki nga xam ne mooy Zayd ibn Dathina ñoom ñu yóbbu leen bara jaay leen mag mu ne ba Xubayban banul Xaaris Xubayb ki ko jëndoon di waa banul Xaaris wax nañ la sànq ci riwaay imaam Ibn Isaaq bi dane seen benn mbokk moo ko jëndoon jëndal leen ko ñoom koo xam ne ay cousin lañ waaye nu mu ci man di demee waa banul Xaaris ñoo ko jënd kon mu ne ñoom ñoo jënd kan Xubayb ibn Adiy ah mu ne wa kaana xubaybun huwa qatala alxaarisa yawma badrin mu ne xubayba nag moom moo rayoon ki nga xam ne alxaaris bii mooy waa këram ñi ko jënd ñi alxaaris ibn amir ibn nawfal mu ne xubayb mooy ki nga xam ne moo ko rayoon Euh, lii nag euh, xubayb bi euh, mooy fii dafa am wuute gis nga imaam al abu hurayra ci riwaaye bii nii ñu nekk muy riwaaye imaam al buxaari rahmatullah alayhi dane xubayb ibn adi sayna xubayb ibn adi moo rey al xaaris ibn amir ibn nawfal imaam ibn isxaaq ak ñi nga xamante ne ñooy waa ahlul maghazi ñoom dañu ne ah kër ne ki nga xam ne moo ko rey du Xubayb bii mais Xubayb ibn Isaaf la mooy du Xubayb ibn Adi moom moo rey ki nga xamante ne mooy Al-Haaris ibn Aamir ibn Nawfal waaye ki nga xam ne moo ko rey keroog du moom waaye mooy Xubayb ibn Isaaf kooku moom moo rey kii bokk la Xubayb ibn Adi waaye loolu imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne ah, ndax da gis ne kon fii mooy Seydina Xubayb la ne moo ko rey alors que ñee dañ ne Xubayb ibn Isaaf la du Xubayb ibn Adi imaam al-Hafiz ibn mu ne mu ne mën naa nekk lii moo mën a nekk këne waa Quraysh qataluuhu bi Xubayb ibn qataluuhu kan mooy Xubayb ibn Adi li kawni Xubayb ibn Isaaf qatala al-Haaris xaarisa ala aadatihim fi ljahilia bi qatli ba'd alqabila an ba'd ñu ne pour riwaay bi que ne euh, ban xubay bu moo rey moo rey waa ji moo rey alxaaris vraiment ndax bu dee ci riwaay imaamul Buxaari bi Seydina Abu Hurayra danee Xubayb ibn Adi mooy ki rey kële alxaaris waa ahlul maghazi ñoom ne ñoom euh, non Xubayb ibn Isaaf la te sax ñoom dañuy junju que ne Xubayb ibn Adi moom fekkewul Badar waaye li gën a dëgër mooy Xubayb ibn Adi fekke na Badar léegi nag nan lañuy lan moo tax kon gars yi euh, fii mu ne dañ koo rey ndax moom dafa reyoon alxaaris ñu ne imaam alxaafis ibn Hajar ne lii moo possible soit que ni ñoom dañu koo éliminer daal di koy rey ndax xu ndax lan ndax xubay bum ne moo rey seen seen baay comme rek ni def mooy ne man reyal nañ ma sama mbokk ki ñi sama mbokk ñoom bu ma bu ma mën da jàpp waa ji ko rey bu ma jàppee mbokkam dama koy rey comme que ay jullit lañ taalibey Seydina Muhammad lañ alayhi salaatu lañ doon xeexal Xubayb ibn Isaaf dañ koy rey moom mu taxawal place kooku mooy un à lay doon rey nañ suñu mbokk ñun ñu rey seen mbokk voilà wala mu ne beneen possibilité mooy que ne Xubayb ibn Adi ci boppam moom dafa participer moo Xuwaylid ibn Isaaf ñoo rey ki nga xam ne mooy alxaaris keroog Badar amaana moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko rey mooy soit am njëkk koo dóor sa waay keneen ki beneen Xubayb bi daal di koy àggale ibnu Isaaf kon loolu mooy li nga xam ne moo ñëw ci loolu léegi kon euh, bi ñu nga xam ne ci lañu jàpp ki nga xam ne mooy Xubayb léegi waa banul xaaris kon daal di koy jàpp comme que moo rayoon seen bàyyi mu ne xatta ida ajma'u qatlahu bi ba ni ñuy jële décision nag que ne nag il temps d'exécuter nag suñu ki nga xam ne euh, mooy Xubayb bi ibn Adi dañ ko jàppoon nag prisonnier moo tax ci riwaa imaam ibn Isaaq bi dane gaa yi dañ koo jàpp prisonnier yóbbu ko ci benn benn kër ndax loolu lool mooy amuñu woon loo xam dañ naan fii mooy ay prisonnier fii mooy prison wu diw fii mooy prison wu diw noonu non moo tax imaam ibn Isxaaq moom dane dafa indiwaat beneen càll la mu ne wa haddathani Aasim ibn Umar wa Abdullah ibn Abi Najiih mu ne ki nga xamante ne mooy doo Aasim ibn Umar mi ko nettali woon bële ak abdallah ibn abi najih ñoom ñoo ko nettali këne bi nga xam ne ci lañuy waaj a rey xubayb ibn adi fekk ñoom dañ ko dañ ko dañ ko defoon prisonnier yóbbu ko ci benn kër boo xam ne fala ñoo ñoo ko doon toppatoo di ko surveiller tamit ngir mu bañ a rëcc ah, dafa dafa sàkku ci benn jigéen ne ko est-ce que man nga maa àll ndax mooy bi ngay jëlee décision ne ko yow on va t'exécuter yow dañ lay rey mu ne benn benn jigéen bu bu nekkoon ci kër ga kër yaay ko kii euh, ñu ko jàppoon ci lenn ci waa banul xaaris yi benaatu xaaris yi benn benn jigéen ne ko est-ce que man nga maa àll paaka boo xam ne pour mu watoo ci Muusa mooy benn paaka ngir mu daldi ci watu daldi ci préparer boppam mu ne ata tahharu biha lil qatl ngir ma daldi ci waajal sama bopp dagg samay pokkaraw pokkataan ak yooyu lu nekk daal waajal ngir li nga xam ne mooy dee gi may gi rey gi ngeen may rey léegi nag ndaw si juum ndaw si juum moo tax ci riwaaya Imaam Buxaari bi dana istaara Muusa istaara muusan fi ba'di min ba'di banaatil xaaris li yastahidda biha fa a'rad mooy li wax sànk ci riwaa imaam al Buxaari bi qaala nee na fa ghafalat an lii ndaw si mooy nettali moom mu ne daf bi ma àbbee paaka bi ma daal di koy yónni jox ko ko nee na ma jékki-jékki sama benn doom bu ne woon ci kër gi gisatuma ko fa xafaltu an sabiyin lii nee na ndekete yoo sama xale bi dafa dem ci moom mooy fi ñu ko yeewu ci kër gi tekk ko foofu ma jox ko paaka bi ngir mu daal di wat noonu sama doom ji ñëw ci moom nee na man ma jékki gisuma xale bi ma jékki rek sama xel dem ci moom ma xool gisuma ko nee na maa ngi ñëw nee na fa lamma ra'aytuhu fazi'tu faz'atan arafa dhalika minni wa fi yadihi al muusa mu ne bi ma ma jekki gisuma ko dem daw gaaw dem fekk ko fa wadaahu ala faxiri mu ngi teg sama doom ji ci ci poojam la ko teg nee na bi ma gisee ma fël ak si fël tiit daw si nee na la xame ne man damaa tiit damaa ragal ma exécuter doomam kërét kii xam naa daf ci la xame ne man li may ragal mooy ne sama doom bi mu teg ci poojam mooy kii de il va l'exécuter comme que ñun nee nañ ko dañ koy rey may fexe baa ko al ngir mu watu sama doom ñëw ci moom mu téye ko nii kii de day rey sama doom bi comme que xam na ni il n'a rien à perdre il va le tuer nee na bi ma xoole bi ma ko xoolee rek la xam ne man loolu la loolu laay tiit ah. nee na fekk ci loxoom mu ngi yor paaka bi nag ma tiit tiit yu metti man ndaw si nee na mu ne ma ataxshayna an aqtula nee na xubay bu ne ma est ce que da ngay ragal ma mooy ndaw si mooy léegi moom du bouger ndax bu du fexe daw di ko këf si ndax boo moytuwul bu koy def waa ji moom liñ jàpp mooy kii nii il fera tout pour sama doom bi bu ma defee image bu brusque benn geste bu brusque man na koo dabbus paaka bi mu jeex kon nag nee ma taxaw tiit di ko xool tiit mu ne ma mais atakhshayna an aqtula ndax dangaa ragal ma rey ko dangaa foog ne dangaa li ngay craindre yow sa crainte li ngay craindre mooy ma rey ko loolu nga ragal daal di dalal xelam nag ni mu gën a gaawe ne ko maa kuntu li af'ala dhalika insha allah ne ndaw si man nag yëgal ne bul tiit dangaa ragal ma rey sa doom ji toog sama pooj te ma yor paaka bi te ngeen way waaj a rey lool ngay ragal maa kuntu li af'ala dhalika insha allah man nekkuma di def loolu bu soobee yàlla bul tiit dara sa doom ji sama kaw du dama koy rey bi déedéet du ko rey ndax yéen a may waaj rey wallahi lii de lii mooy makaarimul axlaaq te tamit ñii la yonent bi alayhi salaatu salaam yar xam nga ne manoon na ne waa na imaginer ku nekk ci ñun ñun ñun faible ñi léegi bu doon ñun ni ñuy def mooy say l'occasion ñoo xam ne nee nañ dañ lay exécuter nga jàpp seen doom de toute façon yow nu man di demee dañ lay exécuter dañ naan man awma lu ma mais je vais l'exécuter moom it comme ça bu ñu ma exécuter c'est ma yoon new ci de façon que je l'exécute ou non ils vont m'exécuter man bu ma ko reyul dañ may kon xaaral ma rey mais mu ne ko ataxshaynaa an aqtula dangaa ragal ma rey maa kuntu li af'ala dhalika insha allah man new ma di def lool de bu soobee yàlla duma ko rey ndaw sa nag ndaw si da doon wax après lool bi muy nettali affaire bi moom ndaw soos ndax mu jigéen fa tuub da doon wax naan maa ra'aytu asiiran qat xayran min xubaybin laqad ra'aytuhu ya'kulu min qitfi 'inabin wa ma bi makkata yawma idhin samratun wa innahu la muuzaqun fil hadiid wa ma kaana illaa rizqan razaqahu Allah mu ne masumaa gis prisonnier boo xam ne moo gën Xubayb ibn Adiyin mu ne gis naa ko keroog bi ñu ko jàppee wa innahu ta moom la muusaqun fil xadiidi ñu ngi ko yeew ci feer yi jàpp ko sa biñ ko te dencoon yeew ko fa teg ko fa sama kër gis naa ko muy lekk ay caru raisin inab euh, nu mu tudd mooy kii euh, waaw inab mooy raisin gis naa ko muy lekk mu yor ay cari raisin di ko lekk wama bi makkate yawma idin samra te nag jamono jooju makka amul woon fruit fruit sax dafa amul woon mooy ne jamono jooju du buñ jële Sham du buñ jële fen fruit dafa amul woon du sax saison bi mais gis nañ ko moom gis naa ko man moom mi nga xam ne mooy euh, Xubayb ibn Adi keroog muy lekk caru tàndar caru li nga xam ne mooy raisin te raisin amagul woon foofu noonu ci Makkatal Mukarrama mooy dara amu fa woon ci fruit yooyu yuñ fa indi euh, bala ñu euh, euh, ci am na benn jataay biñ doon gis Abu Sufyan keroog bi muy ci ghazwatul ghazwatul Hamra'ul Asad bi mu ne ñooñu mu gisoon ci neleen leen damaa bëgg ngeen yóbbul ma benn sama laaj bi bu ngeen mooy mooy sama ngeen jottalil ma sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasallam li nga xam ne li nga xamante ne nii mooy sama risaala bi te bu ngeen ko defee ci kaw bu ngeen dellusee bu ngeen ñëwee Ukaz dinaa leen doxal dinaa leen jox li nga xam ne mooy zabib zabib dama ne woon tàndarma ju wow non non mooy raisin ju wow raisin ju wow ju ñu wowal loolu mooy zabib ba tàndarma voilà ba tàndarma ju loolu benn rectificatif la kon ndaw si ne man gis naa ko keroog moom Xubayb ibn Adi masuma gis prisonnier bu ko gën muy lekk li nga xamante ne nii mooy caru raisin te jamono jooju Makka amul loolu mu bokk ci nga xam ne muy karaama boo xam ne bu ko yonent bu ko suñu boroom subhaanahu wa taala defal yi muy defal ñi nga xam ne ñooy awliya uy di ay xar baax boo xam ne defal nag ko moom Seydina Adi euh, Xubayb ibn Adi ak tamit masula gis prisonnier bu gën bu ko gën le fait reyul doom ji te mayoon na ko rey léegi mu ne man nag gisuma wa ma kaana illa ndaw si ne man gisuma lu dul ne wërsëg la goo xam ne gu ko borom bi subhaanahu wa wërsëg la loolu noonu muy karama gu ko borom bi subhaanahu wa defal di ko terale li nga xam ne ñooy awliya um yi radiyallahu anhu léegi nag mu ne fa xaraju bihi min alxarami li yaqtuloo léegi nag daa ñu génn ak moom jàpp ko nag di jagat di ko jagat-jagati yóbbu ko ci génne ko minal xarami génne ko alxaramul makki ndax foofu ñoom comme niñ gisoon ci riwaaye bale ci Zayd ibn Dathina bu imaam ibn Isaaq bi ñoom it noonu lañ ko defoon génne ko fa ngar ngir orma gu ñu ormaaloon li nga xam ne mooy bërëb yooyu ngir lan ngir ñu rey ko génn ko foofu bi nga xamante ne dara desul lu dul ray ko bañ ko génnee ci biti mu ne da'uni usalli rak'atayn mu ne dama leen di ñaan ngeen daldi may may ma julli li nga xamante ne nii mooy ñaari rakka ah, dama leen di ñaan ngeen may ma bala ngeen maa exécuter ma julli ñaari ràkk gaa yi ah gaa yi permettre ko mu daldi taxaw julli ñaari ràkk mu ne bim sëlmalee fa lawlaa an taraw annama bihi jaza'un min al mawti la zidd mu sëlmal wax ses futurs exécutants ñi nga xam ne ñoom ñoo ko nar a exécuter ses exécuteurs mu ne leen bi mu sëlmalee julli ñaari ràkka mu ne bu dul woon damay bañ ngeen foog ne am njàqare ak ragal dee moo tax bu nul loolu ak ko de kononte kon dinaa yokk ci sama julli ji ma julli dinaa yokk yeneen ràkka waaye te doon na gën gudd waaye nag bu leen foog ne dama ragal dee moo tax mu gàttal ràkka yi sëlmal wax leen loolu mu ne fa kenn awwala imaam abu hurayra ne moom mooy ki nga xam ne man sanna rak'atayn 'inda al-qatli hu mu ne moom xubayb ibn adi mooy ki njëkka sunnaal mooy njëkk a def lii julli ñaari ràkka laata ñu lay rey mu mujj nekk sunna lu tax mu nekk sunna mais mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam da koo yëg approuvé ko la ndax moom rek def na ko noonu mooy par exemple bu doon ne nit a ko def ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam loolu kenn du ko tudde sunna non loolu kenn nu du ko tudde sunna mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam yëg na ko te le fait mu bàyyi te waxul ne déedéet loolu moom kenn du ko def bu fi kenn bu ñuy rayti kenn bu mu fi julleeti ñaari ràkk waxul lool terewu ko mu nekk sunna boo xam ne euh, taqriri yàlla bu mu feddali la boo xam ne mooy dafa gis mu am mu bàyyi noonu ndax bu dul woon noonu dina ko wax kon mu nekk looloo tax mu nekk sunna looloo tax seydna abu hurayra radiyallahu anhu wa mu ne moom xubayb ibn adi mooy ki njëkk sunnaal lool nit buñ koy rey mu julli ñaari ràkk laatu koy rey summa qaala ginnaaw gi nag mu ñaan benn ñaan li mu waxee waa Quraysh noon ne bu dul woon de damay bañ ngeen foog ne damaa ragal dee wa tax konoonte kon dinaa yokk ci ràkke yi ginnaaw gi bi mu jullee ba pare mu ñaan borom bi ne allahumma ahsihim adada waqtulhum badada mu ne allahumma eeyow sama borom gis nga waa qurayshi ñii li ma lay ñaan mooy nga daldi leen ahsihim adada mooy nga ray leen góob leen jeexal leen mbugal mu tar teg leen ko rey leen kenn par kenn waaw kenn par kenn adadan ay limi lim ngay rey nga leen di éliminer wa ah ahsihim adadan ay nombre nombre nga nga nga éliminer leen waxtuloom nga rey leen badadan ku nekk na jot ci mbugal mi lim lim ci war a jot kenn après kenn mu jël ci paaram boo xam ne dara du ci wàññeeku waaw ah kenn après kenn léegi nag mu daal di ciy teg leneen mu daal di sadd aw way daal wax ay vers yoo xam ne moom Seydina Xubayb ibn Adi radiyallahu anhu daal na koy wax imaam al Buxaari rahmatullah alayhi riwaayam bii ci indi ñaari weer rekk la ci indi waaye bu dee waa imaam ibn Isaaq bi mooy yëf yi gudd lool ah mooy lu gudd la riwaaye bu eh, weer yi weer yi weer yu bari la ci la ci wax moom Seydina Xubayb ibn Adi Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu kon mu ne mu ne moom li mu wax keroog après na ñëw ci imaam ibn Isaaq wax mu ne maa maa an ubaali hiina uqtalu musliman ala ay shiqqin kaana lillahi masra'i wa dhaalika fi dhaati al-ilaahi wa in yasha yubaarak ala awsaali shilwin mumazza'i yooyu noonu la ci wax moom ci riwaay imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi kanta riwaay imaam ibn Isaaq boobu wax naa la gudd foofu dane dane laqad jamaa al ahzaabu xawli wa allabu qabaa'ilahum wastajma'u kulla majma'i wa kulluhum mubdil adaawati jaahidun alayya li anni fi wasaaqin mudayya'i wa qad jamma'u abnaa'ahum wa nisaa'ahum wa qurribtu min jiz'in tawiilin mumanna'i ilallahi ashkoo gurbati summa kurbati wa ma arsada al a'daa'u li 'inda masra'i fadhal 'arshi sabbirni 'ala ma yuraadu bi faqad badda'u lahmi wa qad ya'sa matma'i wa dhalika fi dhati lilahi wa in yasha yubaarik ala awsaali shilwin mumazza'i wa qad xayyaruuni alkufra walmawtu duunahu wa qad hamalat aynaaya min ghayri majza'i wama bi xidaarul mawti inni la mayitun walakin xidaari juxmu naarin mulaffa'i fa wallahi ma arju idaa muttu musliman ala ayi jambin kaana fillahi madja'i falastu bi mubdin lil aduwwi taxashu'an wala jaza'an inni ila allahi loolu la imaam Ibn Isxaaq moom riwaayam loolu lépp la indi mooy ngay gis ne moo gën a imaam al Buxaari riwaayam boobu ñaar rek la ci indi kon mu ne keroog moom Seydina Xubayb ibn Adi bi nga xam ne kon ci lañ koy waajaree mu julli ñaari ràkk ba pare wax waa Quraysh loolu ñaan borom bi subhaanahu wa mu éliminer leen ginnaaw gi mu ne am na ci benn riwaay boo xam ne dañ ne keroog bi muy ñaan ñaan gii naan na leen eh, eh, Abu Sufyaan fekk doom ji eh, Muawiya mu nga xool dana ko sëggal sëggal ba bu ko defee ñaan gi du la laal ñaan ak waa ji xubay gi gii du la laal <laughs> mu sadd ci ay way ne laqad jamaa al xawli wa allabu am na ci yeneen ki wala beneen riwaaya laqad ajmaa al ahzaab ajmaa wala jamaa mooy ñaar yépp ay riwaaya la mu ne laqad jamaa al ahzaabu xawli wa allaboo qabaa'ilahum wastajma'u kulla majmaa' mu ne dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñooy mbooloo yi di waa Quraysh ñii dajaloo nañ jël décision ferme ah ngir lan ngir di may rey ñu dajale qabaa'ilahum seen tribu yi ñoom Quraysh tribu mu ne am na ñu la fi toogal ak si la ñoom ñépp ñu def gàngoor wastajma'u kulla majma'i daldi dajaloo ñoom ñépp kenn ngir benn objectif mu ne te ñoom biñ dajaloowee wa kulluhum mubdil adawati jaahidun ku nekk ci moom mu ngi wane noonoo mooy rek comme fuul yi mooy fuul yi fuul yi gis nga ci gladiateurs yi temps romain yi buñ bëggee bu bu xeex yi amee ni ñuy bëggee ñu jekku kenn ba nga xam ne rayee ci des ni ñuy bëgg ray ko nga gis ñuy laaj ñu naan ray ko yooyu ñuy xaar César wala kilifa gi d'accord ci déet ngir waa ji mën a rey ki nga xam ne mooy son adversaire wala temps yi peine de mort bi am ci comme ay français gii da ngay gis gars bu kenn ma soon a def leen fuur yi dañuy génn mais peine de mort bi sax daa mel ni dooyu leen di wane seenu meral seeni di déchaîné wu de violence ngir de de de ngir ñu gaaw exécuté waa ji nu mu gën a ñaawe nee na nag gaa yi keroog Quraysh biñ dajaloowee seen xabiila yépp ngir def ma loolu noon lañ def wa kulluhum mubdil adawati jahidun ku nekk mu yu góor góorlu nga gis ko mu sawar di di wane li nga xam ne mooy noonoo gi mu noonoog man alayya li anni fil withaaqi mudayya ne man nag ñuy wane loolu fekk man moom seen en goob yëpp c'est man léegi fekk man moom maa ngi ci ci wasaaq yi mooy ci feer yi ñu takk ma nga xamante nii mooy ñun mbon moom sànq baa ci des ñu takk ma yeew ma noonu mu ne waqad jamma'u abna'ahum wa nisaa'ahum wa qurrib wa qurribtu min jiz'in tawilin mumanna' nee na keroog ñoom rek dajaloowuñ mooy muy décrire affaire bi nii mooy laata ñu koy rey lay def vers yi di di ko wax noonu gaa yi ko dégg mu ne waqat jamma'u te daje nañ ñu ngi nii dajale abnaahum rassembler seen doom yi wa nisaahum ak seen jigéen ñi ak ñoom tribu arab yi waa Quraysh yi boo clan Quraysh yépp daldi dajaloo wa qurribtu ñu daldi may indi nag yeew ma ci benn mooy kii bra kii garab gisan gisan mooy euh, nu mu yëkk moo tax manumaa wax tur bi yëkk yëkk nag woowu moo tax manumaa wax di doy euh, mooy comme gis la yonent bi alei doon taxaw bu doon xutba muy muy muy ba muy ba ba mu koy defaree leneen muy muy ongu mooy gisan benn garab la mooy garab lay doon garab boo xam ne dañu tronc bi mu des tronc bi des am lu des ci tronc bi léegi nag loolu noonu nee na bu gudd nag tronc bu gudd ci lañ may yeew nag bu dëgër indi ma mu ne ñu ngi nii def loolu lépp dajaloo ñoom waa Quraysh jigéen ñi seen doom yi seen ñépp ngir rey ma waaye man muñ foog ni dama leen a ragal man ilallahi ashko ghurbati thumma kurbati wa ma arsada al a'da'u li 'inda masra'i mu ne man nag ci buur yàlla buur yàlla ashku moom laay tiis moom laay jàmbat du jàmbat ci mbindeef waaye ilallahi ashku man ci buur yàlla ashku ci moom laay jàmbat man Xubayb ibn Adi waa Seydina Xubayb bu looy jàmbat ci sa boroom mu ne gurbati sama sama ci buur yàlla jaay jàmbat sama nekk étran étranger gu ma nekk étranger ci biir ce ce ce ce ce déchaînement de haine contre ma fii ma nekk Quraysh nii ñu war maa exécuter ma tumuranke ci buur yàlla laay laa moom laay moom laay li nga xam ne euh, euh, euh, tiis wii ma dal moom laa koy tiis sama sama sama tumuranke fii moom laa koy jàmbat waaw summa kurbati tar tar sa metti yi may dal fii yi ma dal fii ci Quraysh ñu nar maa buur yàlla yit laa koy laa koy moom laa koy jooytu moom laa koy jàmbat jàmbat wa ma arsala al lii inda masra'i ak li nga xam ne moom la noon bi di noon yii taxaw timma waajal ngir fi nga xam ne fi lañ may reye bu ma deewee li ñuy waajal lépp ak ray maag yépp loolu lépp buur yàlla laa koy jàmbat mu ne fadal arshi sabbir nii ala ma yuraadu bi mu ne kon nag yow buur yàlla bi may jàmbat te loolu loolu la moo tax Seydina moom la jàmbatoon ci doom ja Seydina Yuusuf innama ashku basi basi basi innama ashku basi wa huzni ila Allah mu ne moom buur yàlla lay jàmbat kon lool la ay diw du jàmbat mooy jàmbat mbindeef lañuy tere dem ci mbindeef di ko jàmbat ndax dañ lay xamal duñ la lijjantil dara waaye buur yàlla ngay jàmbat moo tax mu ne ilallahi ashku gurbati thumma kurbati wa ma arsada al a'da'u li 'inda mu ne kon fadal arshi yow boroom arash moomu sabbir nii yàlla nag ma muñloo ala ma yuraadu bi lii ñu ma waa Quraysh naral ngir exécuter ma yàlla nag ma yàlla nag ma may doole ju ma ko muñe faqad badda'u lahmi wa qad ya'sa matma'i ndax ñoom kat mooy muy décrire comme si mooy liñ ko nar a def lay décrire laqad faqad badda'u lahmi mooy ne ci ñoom li ñu jëm mooy daggaate daggaate sama yaram mooy booñ barayee duñ ci yem ce déchaînement de de haine ñi la leer na ma dañ may daggate wa qad badda'u lahmi wa qad ya'sa mat'ami waaw dañ koy décapiter après ndax ñoom te désespéré désespéré waqat ya sa matma'i sama am njort am espoir euh, que ne moom dina dina dina dundaat après ñi loolu ci gaay yi ak ni ñu mel ni ñu bone ak een gi ñu ko amal gi ñu am contre moom loolu désespéré wu na que ne loolu moom dina ci man a rëcc mu ne nag boo gisee lii lépp may muñ te di la ko jàmbat ak lii ma nara ma nara dékku ci ay metti tey mu ne wa zaaka fi zaatil ilaahi wa in yasha yubarik ala awsaali shilwin mumazzai mu ne nag lii lépp nag ci buur yàlla rek la buur yàlla tax ma nangu lii sama diinee tax buur yàlla moom moo tax du ay koy après ñu may nettali ëllëg wala wa moo defoon lii déedéet wa zaka wa zalika fi zatil ilahi lii lépp ngir ngir nekk-nekk borom bi subhaanahu wa rek la kese kese moo tax may def wa in yasha bu ko sooboon moom buur yàlla de dina barkeel ci yaram woo xam ne shilwin mumazzai boo xam ne dañ koo daggate ba mu comme niñ ma a def daggate ma décapité ma buur yàlla bu ko neexee barkeel ci loolu mooy malgré décapité nañ la buur yàlla mën naa barkeel kooku kon nag moom du désespéré wu ci li nga xamante ne nii mooy ngërëmu yàlla ak li nga xam ne mooy barkeel mu ne te ñii nag waqad xayyaroonil kufra wal mawtu duunahu waqad hamalat aynaaya min geyri majza'i mu ne ñoom waa Quraysh nag waqad xayyaroonii ñu ngi may tànnloo al kufra weddi yàlla te xamuñ ne wal mawtu duunahu dee dee dee man moo ma gënal weddi yàlla ñoom li ñu bëgg mooy ne man dee moo ma gënal moo ma gënal weddi yàlla waqad hamalat aynaaya min ghayri majza'i sama ñaari bët yi nag ñu ngi sotteeku ci ay rongoñ nii waaye du du ragal deewa tax de du ragal deewa tax sama rongoñ yi tuuru ni mu ne wamaa bi xidaarul mawti inni la mayitun walakin xidaari jax mu naarin mu la fa'i mu ne man li may li may du ne dee moom lay moytu wa ma bi xidaarul mawt man du dee laay moytu déedéet man du dee laay ñaan naan yàlla naa bañ a dee wala moom laay moytu déedéet déedéet déedéet du lool de ndax man xam naa ne inni man mu adi la may yitu de toute façon damay dee loolu moom kullu nafsin dha'iqatul mawt loolu sax du lool fu ma jaar dee loolu taxumaa wax loolu loolu laay wax walakin waaye li am ba des yi li nga xam ne moom laay moytu ta di ñaan yàlla mu musal ma ci mu moytul ma ko mooy jax mu naarin mu la fa'i mooy nag safara soo xam ne soo lakk gu gu tàkk guy bërbëri tey lakke loolu noonu laay moytu muy safara laa ragal laay moytu mais pas dee dee laay moytu ndax dee mënoo ko moy mu ne fa wallahi ma arju ida muttu musliman ala ayi janbin kaana fi llahi madja'i mu ne fa lastu ubaali fa fa lastu bi fa wallahi ma arju mu ne maa ngi wàcc yàlla ne man yaakaaruma njortuma in ida musliman man du bu deewee nekk jullit ci ban fànn naka laa deewe loolu taxul may wax bi may dee ban façon laa tëddee fan la sama wet fóoyte loolu garaawul man du loolu ci riwaay imaam al-Buxaari bi dane lan wa maa an ubaali maa in ubaali xiina uqtalu musliman ala ay shiqqin kaana lillaahi masra'in wala fa lastu ubaali xiina uqtalu musliman ala ay shiqqin kaana fillaahi masra'in mu ne man nekkuma di faale ndeem daal buñ may rey man jullit laay doon xaw ban côté ban wàll féete moom laa laa daanoo ba may faatu man lool moom moom faalew moom mu ne kon falastu bi mubdin lil adowi taxashu'an wala jaz'an inni ila allahi mu ne man nag bu ñu yaakaar këne man damay am ay ay di ragal fa lastu man nekkuma bi mu dindi wane li la àddu wi ñeel noon bii di neenu Quraysh bi ah man nekkuma koo xamante ne nii damay wane di leen wane que ni man damaa tiit non tiituma tiituma te tamit duma wàcce sama bopp di toroxal sama bopp ci kanam yooyu yéeféram ñii Quraysh ñii walla jazante tiituma taxasuan duma wàcce sama bopp di damm sama bopp di ñàkkal fayda sama bopp wala jazaan taman tiituma inni ilallahi marja'i man ma jëm ci yàlla mu leer ma nañ buñ ma reyee falaa jëm ma nekk fi di jooy di di leen tiita ko wàcc sama bopp non non loolu du ci am kon noonu lañu la sariyatu rajia kon noonu lañu faati ñi nga xamante ne ñooy Seydina Zayd ibn na Dasina ak ki nga xamante ne nii mooy Seydina Adi Xubayb ibn Adi ah kon loolu moo xew foofu ci sariyatu li nga xam ne mooy sariyatu rajia ginnaaw gi bi Seydina Xubay waxee lool gaa yi daal di koy exécuter gaa gi Quraysh ñoom yooyu seen yoon new ci mooy ne bi waxee lool ba pare ñu daal di koy jàpp daal di koy rey moom Seydina Xubayb ibn Adiy radiyallahu anhu wa ardaa ah incha allah nag dina ñëw ci jataay bii di ñëw ci yeneeni xew-xew ak bi sariya bi kon noonu la jeexe bi mu jeexee lan lan la na xabaar bi nan la ñëwee fi nga xam ne mooy Medina ak jullit ñi bañ ko yëgee lan lañ lan lañ yëg ak lan lañ bañ ko yëgee nan lañ réagir ak nan lañ dox ak naafiqi biñ yëgee loolu